aljaruudu ibn amr ibn xanash axu abdul qays noonu la ko al imaam ibn isxaaq noonu la ne noonu la tudd mu ne aljaruudu ibn amr ibn xanash ibn axu abdul qays kanta al imaam ibn hisham rahmatullahi alayhi mu ne aljaruud ibn aljaaruudu ibnul mu'alla am na ñeneen ñu ne du ibnul mu'alla waaye aljaaruud ibn amr ibnul mu'alla am ñu ne déet aljaaruud ibnul ala aljaaruud ibnul ala comme ni nga xamante ne noonu la al imaam at-tirmidhi rahmatullah alayhi wax moom noonu la ko tudda aljaaruud ibnul ala noonu la ko nettalee boog al imaam at-Tirmidhi am na ñu ne yaqu yeneen am na ñu ne sax Bishr la tudd ibn Xanash Bishr Bishr ibn Xanash au lieu bi al imaam ibn Isaaq wax ndax al imaam ibn Isaaq dana al Jaaruud ibn Amr ibn Xanash axu Abdul Qays am ñu ne non Bishr sax la tuddoon Bishr ibn Xanash waaw kon moom am nañu ñu ne dàkkantalam moo doon abul munzir am na ne dàkkantalam moo doon abul munzir am ñu ne déet abu ghiyaas abu ghiyaas raxmatullaahi alayhi moom daal boo ko toppee li ñu wax ci ay turam ëpp na sax lii ñu fi tudd ëpp na lii moom nag moo doon sangu waa Abdul Qays muy aljaarud sang la woon ci ñoom boo seetloo arab yi dañuy jël kenn ñu ne la kii mooy seen sang nga jekk ñu ne la waat keneen parce que ñoom dañu nekkoon tribu yoo xam ne du benn sang lañ doon am amul woon lu ñu naan président wala roi ñi ko ci amoon bariwul ay maliku Ghassan ci arab yi ñooñu ñoo amoon ay buur comme ñoom Ukaydir ibn Abdul Malik Ukaydir Duma moom nga xam ne buur la woon waaye en général ñi ne woon foo euh, arab yi ñi ci ëppoon amuñoon ay buur ay chef de tribu lañ amoon te en général ñu bari lañ doon doon looloo taxoon boo seetloo même Quraysh dangay ngay dégg ñu naan Abu Jahlin sayyidu Quraysh Abu Abul Hakami Abul Hakam sangub waa Quraysh nga déggaat ñu naan la al-Walid ibn al-Mughira sayyidu Quraysh Abu Sufyan Saxr ibn Harb sayyidu Quraysh boo gisee Abu Uhayha sayyidu Quraysh boo gisoon loolu ak <laughs> Adi ah ibn adi hein ibn adi muy adi adi di bàyyi al mut'im ibn adi adi sayyidu quraysh loolu parce que awuñu woon buur ñoom ñépp ay sang lañu woon ñoom ñépp ay diriger waaw léegi dañ naan kii sang aljaarut ci sang nag waa abdu qaysi la bokkoon euh, moom nag boroom xam-xam yi dañu wute wax nañu lu taxoon ñu tudde ko aljaarut waaw loolu wax nañ ci waaye moom li ñu ci soxal ku mel ni al imaam al imaam ibn xajar ci al al al isaaba mu ne wa qadima aljaaruudu raxmatullahi alayhi wa radiya anhu sanata ashrin fi wafdi abdul qays al aaxir waaw wa surra annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi islaam ah al imaam al xaafid ibn xajar mu ne wa qadima aljaarud mu ne aljaarud mi ibnu almualla dafa dëgmal ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sanata ashrin l'an dix ci gàddaayam bi moom aleyhi salaatu wassalaam kon moom fii wafdi Abdul Qays al aaxir ci délégation wu Abdul Qays bi mujj waaw loolu lañ la doon wax ne ñaar la bu njëkk ba teeloon naa am sa gàddaay ba début gàddaay ba bii nag moom ci euh, mujjantelu dundug yonent ba aleyhi salaatu wassalaam ci as-sanatul ashira ah ah ci la dëgmal moom di aljaarud mu ñëw ci sanata ashrin l'an 10 ci gàddaay aleyhi salaatu wassalaam fii wafdi ci délégation wu Abdul Qays al aaxir bu mujj bi mu ñëwee nag yonent bi ci kontaan lool waaw su moo tax Seydina Anas comme ni ko al imaam at-Tabaraani daal di mu jaar ci Seydina Anas mu ne lamma qadima al jaaruud waafidan ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam farixa bihi wa qarrabahu wa adnaa mu ne bi nga xam ne ci la aljaaru dëgmal ci ci alayhi salaatu wassalaam moom alayhi salaatu wassalaam daf ci kontaan lool daal koy jegal ko ah wa adnaahu dandal ko dandsil ko ci wetam ndax kontaan gu kontaan ci quduumi aljaarud ibnu almualla radiyallahu anhu moom nag imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi daal dinay nettali ak dukkam naka la délégation boobale naka noonu al imaam at-Tabaraaniyu mu jaar ci yoonu Muhammad ibn Sirin anil Jaarud waaye euh, mooy càllale bi am na benn rupture bu ci am ndax seydna Muhammad ibn Sirin anil Jaarud ndax al Jaarud jamono ji mu génn àddina bu ñu ko gisee après di nga gis lu tax ñu ne la foofu noonu am na rupture entre seydna Muhammad ibn Sirin ak ki nga xam ne mooy seydna al Jaarud ibn al Mualla radiyallahu ta'ala anhuma kon imaam ibn isxaaq nettali na mbiram imaam at-Tabaraani nettali na al imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne xaddatani man laa attahimu an al-Xasani annahu qaal mu ne nettali na ma koo xam ne man laa attahim koo xamante ne nii man imaam Ibn Ishaq du ku may tuumaal mooy du ko tuumaal koo xam ne moom al imaam Ibn Ishaq am na ci moom confiance mu ne nettali na ma koo xam ne am naa ci moom confiance mooy du ku ma bu nee du ku may tuumaal mooy koo xam ne am naa ci moom kóolute anil Hasani mu jële ci al Hasan Seydina al Hasan euh, téere yi téere boroom xam yi nag bu ñu jooyalee ne alxasan kenn kese lañ ci jublu mooy alxasan ibn yasaar albasri muy al imaam alxasanu albasri alayhi ridwaanu rabbaani muy alxasan ibn yasaar albasri di xasanul basri seydina alayhi rahmatullah mu ne ci moom euh, mooy gis nga kon càllale bi ni mu demee xaddatani man la attahimu loolu dëgërul waaw parce que xamuñu kan la bu wóoree ci moom mën naa bañ a wóor ci ñeneen mën nañoo xam ne waa ji wóorul waaw moo tax man laa la attahimu loolu mu bam la kenn xamul mooy kan an alxasani mu jële ci al imaam alxasan ibn yasaar al basri raxmatullaahi aley léegi nag mu ne qaala mu ne seydna alxasan nee na lamma ntaha ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kallamahu fa arada alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al islam mu ne bi nga xamante ne ci la délégation bi agsi ci aleyhi salaatu wassalaam waa wafdu Abdul Qays bii nii ah aljaarud al Mu'alla imaam ibn Isxaaq nag wax nañ la waxul aljaarud ibn Mu'alla moom dane aljaarud ibn Amr ibn Xanash axu Abdul kon bi aljaarud mii dëgmale ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam kallamahu dafa waxtaan ak moom bi ñu waxtaanee fa arada alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama al islaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam di koy gaaral lislaam ngir mu dugg ci wan ko luy lislaam xamal ko ko kën a diine loo xam ne la min indillahi tabaaraka wa taala ak yooyu yëpp xamal ko loolu ah léegi nag ni mu ko xamalee lool nag fa arada alayhi lislaam mu gaaral ko lislaam wa daahu ilayhi mu woo ko exposé ko wax ko lan mooy lislaam ne ko nag man rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dama la doon woo ngir nga dugg ci diini ji mala gaaral yow aljaarud ibn almualla wala ibn ah, bi loolu amee bi loolu amee mu ne ko wa raghab waaye wa raghabawu fii yonent mi alayhi daal di koy xemmem loo ci lislaam yamul ci présenté ko woo ko ci mais mu xemmem loo ko ci loolu yi dafa am solo waaw loolu dafa am solo ci woote ndax nit koo xam ne dafa amoon ay intérêt boppam ne woon ci diine wala woon ci dara lu mu doon yëngu nga bëgg ko ne sa commerce bi wala sa activité bi baaxul ah dangay fexe nag liñ koy woo mu xam ne lam ñàkk fee waxuma la am lu mel ni moom waaye mën naa am lu ko ëpp man naa am lu ko waaw daal di koy wan ne ko ñàkkoo dara de waaw yëgal ne ñàkkoo waaw parce que ah ñàkkoo yëgal ne la ngay ñàkk fële l'islam mën na laa jox lu ko fuuf mu xemmem loo ko lislaam ak maxaasanul lislaam ak tamit xamal ko ne boo jaamoo yàlla coono gi la ciy fekk buur yàlla dig na ñi ko gëm wa amilu saalihaati jannatin tajri min al anhaar gaa yi nga xam ne ñoo ko gëm dig na leen jannatin ay aljana yoo xam ne tajri day daw min tahtiha ca suufam al anhaaru la nga xam ne mooy dex ya waaw nga xamante ne nii day dox ca suufam al anhaaru muy dex loolu lépp dafa am solo waaw loolu dafa am solo loolu lu ama am solo la Allahu akbar léegi bi yonent mi salaam defee lool fa qaala mu ne ko aljaarub ne ko yaa muhammad sallallahu alayhi wa inni qad kuntu ala diin wa inni taarikun diini li diini afa tadmanu li diini mu ne ko aljaarub ne ko yaa muhammad sallallahu alayhi <laughs> ne ko yaa muhammad sallallahu alayhi wa ah seydina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam léegi mu ne man de damaa nekk ci diine inni man kat kat kuntu ba ni may waxee nii damaa newoon ci diine ala diinin ci diine waaw ci diine laa newoon de mooy nekkuma woon koo xam ne awma woon benn diine bu may topp déedéet dama amoon diine bu may topp te dama nekk ci diine nii bu may topp afa tadmanu lii diin wa inni taarikun diini li diini léegi nag man pare naa ngir bàyyi sama diine ngir sa diine léegi est-ce que di ma garantil est-ce que di ma garantil bu ma duggee sa diine ji di ma garantil ne dinaa am la salut dinaa texe mooy di nga ma garantil que ne diine bu ma bàyyee sama bos nekk sa diine di ma ci gaar di ma ko garantil yonent bi alayhi salaatu wa ne ko naam ana daaminun an qad hadaaka allahu ila ma huwa xayrun minhu ne ko waaw maay man maa la garantil que boo bàyyee sa diine ji dugg sama diine ji maa la garantil que buur yàlla jox na la diine ju gën sa diine di suñu boroom jox na la hein gindi na la ci diine joo xam ne moo gën sa diine ji nga ne woon bu gën diine ji nga ba xaala mu ne fa aslama wa aslama asxaabu mu daldi tuub ñi mu àndaloon ñi ci ne wooni chrétien ci ñoom ñu daldi nekk ñoo xamante ne nii dañoo ñu tuub summa sa'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alximlaan après mu laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam ngir mu daal di koy alxemlaan loo xam ne moom la koy waral waaw mooy jox leen lu ñu war yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko wallahi maa indi ma ahmilukum aley ne ko maa ngi waat ci yàlla ne man de awma fii dangeen a fekk nag awma loo xam ne moom laa leen di warale qaala mu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa inna baynana wa bayna bilaadina duwaalun min duwaali nnaas afa nataballagu alayha ila bilaadina ah nee na comme que amuñ lu ñu war amuñ lu ñu war ah léegi euh, mu daldi laaj ne ñun de suñu diggante mooy suñu dëkk ba hein dafa am mooy diggante fii Medina gi ak ba ma ba ñuy delloo Abdul Qais ñun dañ fay romb ay géléem yu réer duwaal min duwaali naas géléem yoo xam ne ci géléemu nit ñi leen mais dañoo réer daal gisuñ ko leen moom dañ leen di gis daal ñuy taxawaalu afanataballagu alayha ila dina ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam mais est ce que mën nañoo jël géléem yoo yële hein yonent bi alayhi salaatu salaam est ce que mën nañoo jël géléem yoo yële hein bu ko defee ñu daal di leen war yi ñu yi nekk ci àll bi noonu ñu daal di leen war ba ni ñuy àgg suñu dëkk yi est-ce que nañoo def lool est-ce que nañoo def loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne laa mu ne déedéet yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne laa mooy ah, ah, déedéet loolu mënu ngeen koo def parce que loolu walillahi alhamdu wal na gisoon nañu masalaay alluqata yi jëmoon ci wàllu for boo foree dara wa dàllatul ibil ha ba mu laajee dàllatul ibili yonent ma lay saar saam dafa mer ne maalaka wala waaw lan ana lan nga am ak gëléem gi mooy gëléem gu réer lan moo ciy sa yoon parce moom ay tànkam am na mën na résister te mën na te am na ci biiram loo xam ne li muy lekk ndox mooy dafa mën a résister gëléem li muy naan hein mën na naan lu bari toog ay semaine du naanaat lan moo tax nga bëgg lu mu mer yonent ma lay saa saa mer ci la fet ko mu laaj ko loolu hein mu ne ko kon lan moo ci sa yoon ak moom loolu moo tax kii bi mu ko waxee mu ne ko mukk moom mii nag Euh, euh, euh, aljaaru chrétien la moo tax ci riwaaya chrétien la woon ci riwaaya al imaam ndax imaam al bayhaqi daal na koy solo mu jaar ci yoonu al imaam ibn ishaaq ci sanad boo xam ne it foofu la yem mooy ci al imaam ibn ishaaq mu ne haddathani man la attahimu moom la wax fee ci riwaaya imaam ibn ishaaq eh, eh, imaam ibn hisham waaye ci riwaaya al imaam al bayhaqi foofu ci al imaam ibn ishaaq kese la yem waaw foofu dane qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama aljaruud ibn al-mu'alla ibn amr ibn hanash ibn ya'la al-abdi wa kaana nasraniyan fi abdil qays fa haddathani ba'du ashaabina an al-hasani annahu qaala kaana al-jaruud ibn al-mu'alla rajulan nasraniyyan waaw mu ñëw kon mooy bi moom ab chrétien la woon yeneen bi aleyhi salaatu salaam mu ne ko kon ah doo ñu utal lu ñu yëpp yoo xam ne jox ñu gëléem yu ñu mën a ñibbee yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ah da a fekk nag jamono joo xam ne aw ma gëléem yu ma leen jox de waaw aw ma gëléem yu ma leen jox léegi keene hein aw yu ma leen jox léegi ah, mu ne kon am na ay gëléem yu ñuy romb de suñu diggante bala ñoo àgg est buñ leen buñ buñ leen jotee man nañ leen a jël mën nañoo jël gëléem yoo yële war ci ba àgg mu ne déedéet yonent mi aleyhi salaatu salaam ne mukk déedéet laa iyaaka wa iyaaha maa ngi lay tere mooy moytul gëléem yooyu te ñoomit nañ la moytu mooy bu leen laal fa innama tilka xeraqu naar ndax loolu la gëléem yoo yële li nga xamante ne lakkiitu safara la mooy ne jël leen ndax loolu mooy mooy loo xamante ne réerul du lu réer nga jël ko def ko sa alalu bopp na la leer na yow safara ngay nga nga nga def ci sa bopp waaw lakk lakk ko safara nga jël jëli ko indi ko def ko ci sa bopp waaw allahu akbar waaw ay way lan nga may wax ci gaa yi fori portable ah waaye borom di sone mu daal ci mu mu bañ a wuyu mu leer ne ko borom la di sone di sone moom ba mu ko jëlee sax la jël pis ba sànni ko allahu akbar kooku waroon naa dégg li iyyaka wa iyyaha nga ne ma yow looy tegtaloo ci xadiis bi te dara wéru ci ma ne la dëgg la de wax nga dëgg de tegtaloo ma ci xadiis bu wérul wii de ndax al imaamu ahmad ibn hanbal al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal daal dina koy soloo ci musnad bi waaw naka noonu al imaam ibnu maaja daal dina koy soloo moom it ci musnadam ah ci kitaabu luqata indi na fa xadis bi al imaam ahmad ci xadisu al jaarud al abdi mi mooy abu waa abdul qays moo tax ñu naan ko al abdi Ah? ci xadiisu Abdullah ibn Shikhir ak noon al imaamu at-Tirmidhi daal na koy solo jala shriba al imaamu ibn Hibbaan solo na ko ci saxiixam naka noonu al imaam Abdurrazzaq as-San'aani yu indi na ko ci musannaf te loolu mooy xadis boo xam ne bu dëgër la foofu mu tudd fa lii nga xamante ne nii mooy ah muy daalatul muslim xaraqu xaraqu naar mooy li jullit bi li réer ci moom te mooy loolu lii mooy mooy wane que ne euh, liñ gisoon ci xadiisul luqata xam nga yooyu dañ na la yu insignifiant yi nga xam ne nit bu ko perte du ko sax dem di ko seetaan yooyu lañ la nit bu ko foree mën na koo jëfandikoo waaw waaw comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu rombee benn tàndarma mu ne lii de bu ma ragalul woon ne ci alalu azaka yi kononte kon dinaa ko jël waaye moom comme que da doon bañ ndax parce que moom du lekk zakat ak njabootam mooy azaka du ko lekk mu ne loolu laay ragal est-ce que bokku ñàkk koo xam nag loolu daal moo tax laalu ma ko loolu tamit dañuy wan ne buur yàlla mooy ci xam lépp waaw mooy ñun lu ñu màggal màggal yonent bi alayhi salaam duñ def kan nasaara laa tatru nii comme ni nasaraan yi def Isa ibn Maryam di teg tagalat di wax lu amul ci moom di ko yëkkati di ko bëgg a yëkkati ba tax ñuy wax ba yóbbu ko ne léegi nag doomu yàlla la yeneen ci ma saar saar doon wax ne bu leen ma ko defal de waaw mu ngi nii moo tax ñun dañu ne yeneen balay saar saam lépp la xam de déedéet buur yàlla mooy ki xam lépp allaamul guyub mooy xam lépp waaye nag kumpa ak xam li mu ci xamal yeneen balay saar saam xamalu ko beneen mbindeef gisoon nañu ci xadiis bi ah, mais keroog walla iyaadu walla alhamdulillah eh, eh, eh, kii Tabuk mais gisoon nañ nettale boo xam ne tudduñu ci ci njàngat yi dañ koo suti waaw mooy xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam naafiq ba noon ba mooy bi gëléemam gi réeree naafiq bi ne ah <laughs> <laughs> non non yéen daal yéen Seydina non Muhammad moom Seydina Muhammad moom sallallahu alayhi wa sallam kenn ginu ko neex ko jullit ñi moom non mais xoolal naka lañuy lañuy waxe lu nekk di ñu nettali di ñu wax lu xew fële liy xew subaak yooyu ne moom la ñuy wax ay àjjanaa gi safaraak ay liiw ak lii di ñu wax lu xew gélee moom réer xamul fu ne mais gars yi réveillez-vous gars xam nga naafiq yi dañuy surfer ci yooyu waaw dañuy surfer ci yooyu ñoom ak munaafi munaafiquunal kibaar yi ak kuffaar yi minal yahuudi wan nasaara ak ñi nga xam ne gëmuñu tous waaw matérialiste yi gars nga xam ne gëmuñu dara daralul seen bopp ak ak am-am bu ñu bëggee weddi alquran ak sunna léeg-léeg yu mel noonu la ñuy wax waaw naafiq bi naan naka la ñuy waxe lu xew. ëllëg te mu ngi nii gëléemam réer xamul fu ne yonent ma lay saar saam wax ko ña toogoon ak moom ne diw di am na ko wax lii buur yàlla nag man de xaw ma lu dul lim ma xamal te xamal na ma fi mu nekk dem leen ca garabu sàngam xur sàngam joxoñ leen xur wële ne leen dem leen ca garab sàngam bu ngeen demee di ngeen ko fekk ñu dem fekk fa gëléem mooy nettali boobu dañoo fàtte woon wax njàngadee ca ne waaw mooy loolu lépp dañuy tegtal que ne yonent bi alayhi salaatu salaam xamul ci kumpa ak leneen lu dul lu ko yàlla xamal waaw waaw du ñu def ni yahuud yi ba naan yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla la comme ñoom li ñu naan Usayr ibn Allah wal iyaadu billah wa qaalat an-nasaara al-masiih Allah ñun du ñu wax lool déedéet du ñu wax lool de kon. ci luqata mu ne woon tàndarma bi bu ma xamoon ne bu ma budul woon ne damay ragal mu bokk ci zakat yi kononte kon dinaa ko jël kononte kon dinaa ko jël loolu mooy yi nga xam ne c'est insignifiant yi nga xam ne c'est insignifiant mais waxoon nañ la yi nga xam ne moom nit nit bu ko bàyyi da koy jëliwaat loolu waxoon nañ la yooyu boo ko boo ko foree procédure bi wax nañ la da ngay xool affaire bi ci lan la nekk bu doon alal la ci ci ban pochette bi mu ne nan la mel ak ñaata la xam nan la mel ak yooyu yépp après nag nga ne man de dama am am na lu ma for bul jox description yi de waaw sinon nit mën naa ñëw def description yi daal di wax mu tato ne tombek alal ja nga jox ko ko moomu nga ne leen ko ah, ku léeral alal daal man am na alal ju ma ku woote nga ne ko ah waaw ah daa am loo réeral mu ne waaw nga ne ko lan la mu wax la ne la man ay CFA laa réeral ndeketeew pochette bay euro la ci saase nga ne ko kon sëñ bi xam naa ba beneen yoon waaye du yow insha nga daal di coupé jërëjëf asalaamaaleykum waaw loolu moo tax yooyu noonu nga xam ne nit ki da soxla loolu dallatul mu'mini mais xiraqu naa loolu mooy safaraw mooy ku ko jël sàcc ko lekk ko ay fanub jàmbur nga for ko mu leer la ne lii moom yow baax nga ba nga ko foree da nga gaaw dugal sa poche bëgg kenn du la gis dem sa kër li nga njëkk a def bi nga jàddee dem ba sa kër ndax da bañ ñu gis la nga daw dindi li nga xam ne mooy mooy mooy puce bi sànni wala samsun wala yu mel noonu loolu mooy yow loolu nga sàcc xamoo lan la xeraqu naar waaw for pochette bu def ay alal ju bari nga ñàkk lool mu leer na ni kii boroom soxla na ko mu amaale ci numéro nga gis kii yépp ak ay numéro mu leer na la man nga ci woote nga bañ def lépp jël lépp def ci poubelle jëf mbir mi ne yaa moom ndax for la bu boobaa xamal ne safara xiraqul naar la de <laughs> waaw loolu nag lay wax nii comme yi nga xam ne gëléem xam nga gàtt yi comme xareeg yooyu euh, ba ko waa ji laajee yonent mi alayhi salaatu sam dane ko huwa laka aw li dib waaw mooy soit nga jël ko ndax ñoom du ñu ñibbi dañoo réer bu ñu réeree ñooñ ci ñu dellu léegi nag soit nga jël ko jëfandikoo ko wala rek nga bàyyi ko fa bu ko fa till bi fekkee lekk ko waaw c'est pas forcément da nga koo war a jël par force léegi muy laaj di laaj ba wax géléem yonent mi alayhi salaatu salaam mer ne parce que yow géléem moom il est voilà il est te man na revenir fa mu demoon waxoon nañ la nag ci àttee gëléem ci la fas bokk ndax boo demee ci àll bi boo demee ci village yi da ngay gis ne fas yi dañ leen di yónni ñu dem for yi fas yi dañ leen di yónni ñu dem for li ñuy lekk uti li ñuy lekk te bu ay une heure daal di jot ay midi une yooyu nga gis leen wala ay quatorze heures ñu daal di ñëw wajan yi fas yu jigéen yi daal di ñëw naan si bu ñu naanee toog tuuti wala ñu naan rek teguwaat ci yoon xam nga kooku mënoo ko romb ci àll bi di ko jël kooku man da ne même bu dee xar la yoo xam ne yow gis nga leen ci seen buntu kër yi lañ ne di taxawaal lool manoo leen ñëw naan ah xaaral ma jël non déedéet lool lool lépp lu am solo la kon nag mu ne eh, eh, al Jaarud ibn al Mu'alla ne ko déet duwaalun min duwaali naas yooyu nga xam ne moo nekk diggante fii ak seen ba ngay àgg Abdul Qays bu ko jël war ko ba foofu ngir mu kii leen laa iyaaka maa ngi lay moytanu ko ak ñoom wa iyaaha waaw fa innama tilka xiraqu naar ndax loolu mooy lakk la ko safara kon wax nañ la ne boobu côté bii nii wér na ci côté boo demee ci al mus musnadu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi ak ñeneen moom al-Jaarud ibn al-Mu'alla al-imaam ibn Isxaaq mu ne fa xaraja min indihi al-Jaarud raaji'an ilaa qawmihi mu ne al-Jaarud daal di génn raaji'an di dellu ilaa qawmihi ànd ak ay ñoñam mooy jëm ca ay ñoñam ca waa Abdul Qays foofu ca al-Bahrayn ca juwaasa ak dëkk yoo yële mu ne wa kaana xasunal ah, islaam ku lafetoonu lislaam la nag mooy bi mu tuubee oh. ah, il était irréprochable il était irréprochable moom Seydina al Jaarud bi salban ala diine dëgëroon ci diineem waaw ku dëgëroon la ci diineem mooy turbulence ak fitna yi dal nit ci diineem taxu ko woon mu bàyyi daal di lâcher diineem jamais masuñu koo bàyye xatta halak ba ni mu génne àddina waaw ba ni mu génne àddina moom il était resté irréprochable waaw ah, loolu yompul de al istiqaama mooy al istiqaama la ko seedeel ñii di waaw loolu mooy al waaw qul amantu billahi thumma istaqim waaw waxal amantu billah gëm yàlla thumma ginnaaw gis taqim nga cow wooral ne ci yoon wi ne ci teg ci sa tànk te doo ci yëngu du la dara du la baaje dara du la pousse contre courant yeeg nattu yeeg mettit yi la ciy fekk du tax nga bàyyi si diine allahu akbar mu ne noonu lu continuer al imaam ibn Ishaq mu ne ah, fa lamma raja'a min qawme mu ne moom mii mooy léegi wafd bi foofu la yem ah, wafdu bi foofu la yem ah, bi foofu la yem léegi kii mu ne al imaam ibn Isxaaq pour continuer biographie Seydina al Jaaruud mu ne waqat bi mu ne noonu dafa dëgëroon rafetal lislaamam rafetoon ah mu daldi dëgër ci diineem ah ba ni nga xamante ni noonu la nekk woon ba ni nga xam ne noonu lay génne noonu lay génne àddina ah mu ne wa adraka ridda moom fekke na xurubu ridda bi nga xamante ne nii ci la gaa yi di weddi yàlla ñu bari bi yonent mi alayhi salaam génnee àddina bari na ci délégation yi ñuy gis ñoo xamante ne am na ci ñoo xam ne dañu ne woon bon comme que daal yonent bi alayhi salaatu salaam lañ séqaloon génn na àddina ñun daal banañ diine ji waaw loolu bokk moo indi woon ridda ñii ne du ñu ba diine ji mais zakat lañ dul joxe quoi waaw ba Seydina Siddiq ne dinaa xeex ak man farraqa bayna alsalaati walzaka wa innaha la qarinatuha fi kitaabillah waat naa ne dinaa xare képp koo xam ne dafa bëgg a tàqali diggante julli ak zakat ak joxe azaka te maa ngi waat ne moom mooy lëkkaaleem ci téere bi yàlla bi wa aqimu salaa foo ko dégge wa aatu zaka joxe leen zakat mu ne nag bi nga xamante ne nii ci la dellu dëkkam nekk foo fële ba ni nga xam ne ndax yàggul tuuti bu dee l'an dix comme li al imaam al xaafiz wax mooy yonent bi alayhi salaatu tegaatu ci at génn àddina waaw ay weer la ci tegaat génn àddina bi mu génnee àddina nit ñi nag di di bàyyi lislaam ñu bari di bàyyi lislaam ci kaw gi aljaarud ne moo tax mu ne fa lamma raja'a min qawmihi man kaana aslama minhum ila diinihim awwal ma'a al-Ghuruur ibn al-Mundhir ibn an-Nu'maan ibn al-Mundhir qaama al-Jaaruud fatakallama fatashahhada shahaadata al-haqq wa da'aa ila al-islaam faqaala ayyuha an-naas inni ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ukaffiru man lam yashhad bi nga xam ne nag ci la ridda yooyu am ginnaaw bi yonent mi alayhi salaatu salaam génnee àddina nit ñi am ñu ñuy génn àdd ñuy génn ci diina ji ba ci ñoo ci ay nitam ca am ñoo xam ne dañu ne ñoom it dañuy génn ci diina ji ah waaway ah dellu diina yañ newoon da njëkk ànd ak al-Ghuruur ibn al-Mundhir ibn an-Nu'maan ibn al daal di jóg def ab sermo ci seen biir fatakallama mu daldi wax gaa yi ne leen ay ñoñam mu jóg daal di wax fatashahada shahaadatal xaq mu daldi di seede li nga xam ne mooy seedeeg dëgg muy seedeeg dëgg gi mooy shahaadatu wa daa ila islaam mu woote ci lislaam fa qaala mu ne ayyuha nnaas éeyéen nit ñi yëg leen inni man aljaarud de ashhadu maa ngi seede an laa ilaha te amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illallah kudul borom bi subhaanahu wa taala wa anna muhammadan eka seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamu yàlla la wa rasuluhu te ndawam la wa ukaffiru tam dinaa de def yéefér man lam yasha mooy ku seedawul lii damay jàpp ni yéefér waaw parce que comme que gaa ngi du génnaat léegi nag seede gaa ngi maa ngi koy réitérer renouveler leen ma xool gaa kan moo génnul ak kan moo ci génn waaw waaw loolu la léegi loolu la al imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi daal di wax daal di koy tudd ci mbiru al jaaruud ibn amr solo moom ibn xanash axu abdul qays ah moom nag ci riwaayu imaam at-Tabaraani bi ci yoonu al imaam ibn Siiriin waxoon nañ la loolu dëgërul parce que al imaam ibn Siiriin al imaam ibn Siiriin moom ci xilaafa Seydina Usmaan la juddu ah ci xilaafa Seydina Usmaan ibnu Affan alayhi ridwaanul ci la gane àddina moom al imaam Muhammad ibn Sirin alors ki nga xam ne mooy al Jaarud mi moom ci xilaafu Seydina Omar ibn alxataabi radiyallahu ci la gane ci la kon moo tax bu riwaaya imaam at-Tabaraani bi mooy jokkaloowul parce que al imaam Muhammad ibn Sirin an il Jaaruud loolu manu la ne parce que al Jaaruud na àddina avant al imaam Muhammad ibn Sirin di gane àddina mooy am na am na ku dox seen diggante waaw foofu dane woon dama bàyyi sama diine di dugg sa diine waaw kon nag ma dugg sa diine allah yu'adhibani allah ngir buur yàlla bañ maa mbugal yonent ma lay saar saam ne ko anha kay naam waaw maa la garanti loolu moom nag seydinaa al jaarut kon moom <clears throat> l'an 21 la génn àddina ci xilaafa seydna Umar ibn ibn am na nag ñu ne des na ba xilaafu seydna Usmaan waaye loolu gënu lu dëgër lële mooy li a dëgër am nañu ne mook seydna Nu'maan ibn Muqarrin mi ñu gisoon ñoom ñoo faatoondoo ci Nahawand ci jamonoy seydina Umar ibn al radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahum wa ma'waahum